amma ba'du qaala samaahatu imaam Salaahudiin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzil awwal min kitaabil kunuuzil ashara fil fasli si'atul maghfira wa minan naasi man yaqiihi Allahu ta'aala al-ma'aasi aslan wa qihimu sayyi'aat ilaa aaxirih kon ci suñu jotaay bi weesu wallaahi alhamdu wal minna gisoon nañu ne jaam bi nga xam ne moom la yàlla borom bi subhaanahu wa sopp saa yu dëgmalee jëm ci mooy yàlla euh, mboolem ka pepp karaw yi nga xam ne ñoo nekk ci moom dañu koy dañuy jégg ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu suturaal ko te mu jéggal ko ko bu ko defee ngëm yàlla am day yëkkati ko ci kaw bopp bi tiim bopp bi mel ni kerkeraan euh, mel ni am mbaar maanaam ab ab waaw bu ko defee comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci xadis bu wér bi comme niñ koy gisee insha allah wala boog ñu ko gisee woon ci jotaay bi weesu euh, bu ko defee borom bi subhaanahu wa taala maanaam bu nekkee jaar maanaam ngëm yàllaam gi daal di aar li nga xamante ne daal di yiir daal ko yiir moom maanaam ci jamono ji nga xamante ne mi ngi ci mooy yàlla gi euh, mu yiir ko ci mer merek buur yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ne moom mooy wàcc ci jamonoy bàkkaar yi su ko defee nag mer bi daal di yëkkati ko mer ma daal di yëkkati ko Euh, loolu nag xadis bi di nettalee di wax naan ker la euh, loolu wax ju màgg la maanaam waxin wu rëy la euh, ndax ker wala boog niir wala nu mu tuddati mbaar day aar boromam ci li nga xam ne moom mooy wàcc ci kawam bu ko defee ni ko mu daal di koy aar masalan ci tàngooru jant bi loolu yëpp Euh, ak maanaam waxin la boo xamante ne day lee day day maanaam euh, ngir tekki rek li nga xam ne moom mooy merug yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala bi nga xam ne moo naroon a dal ci kaw mu yiir ko moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci haddathani idha zana al abdu xaraja minhu al iman fa kaana fawqa ra'sihi ka dhulla fa idha xaraja min dhalika amal aada ilayhi al iman maanaam dina jaam bi su fekkente ne dafa moy maanaam mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, dafa njaaloo bu ko defee ngëm yàlla am day yëkkatiku ci moom euh, day jóg génn ci moom daal di taxaw nag ci kaw bopp bi mel ni mbaar bu ko defee su génnee ci boobu la jëf nag ngëm yàlla am doog a dellu ci ci moom maanaam waxoon nañu ci xadis bi biñ ci taxawee euh, taxawoon nañ ci ay xeeti jëf yoo xamante ne day waral maanaam moro borom maanaam mer borom bi subhaanahu wa taala yegg si ci nit ki naka noonu nit ki ngëm yàlla am maanaam daal di yëkkatiku Euh, tuddoon nañ ci lu demee nekke sàcc comme ni nga xam ne noonu la koy waxee ci yenn xadis yi wala boog tuddoon nañ ci lu mel ne naan sàngara ah euh, nga xam ne ak yu mel noonu maanaam ak njabar ah ak euh, voilà yu yu xeeti jëf yu mel noonu nga xamante ne day waral nit ki su koy def moment jamono ji mu koy def moom ngëm yàlla am day yëkkatiku te feek tuubul delluwaatul ci yàlla carrément ba génn ci jëf jooja ngëm yàlla gi du dellu si ci maanaam dootul dellu siiti ci moom bu ko defee fa lay jaaree sàgganee diineem ba faw léeg-léeg sax mu jaaree fa nekk koo xabante ne abadan dootul dellu siiti ci ci ci ci ci doxalin wu baax voilà comme ni ko gars yi di waxee maanaam dootul comme ni gars yi di waxee naan da damay sellal maanaam sellal googu dootu ko mënati te loolu dara yóbbuwu ko lu euh, jëf ji mu jëf ah ci la ñu daal di ubbi woon tamit benn parenthèse boo xamante ne moo aju woon ci euh, ngëm yàlla nit ñi ak considération bi ñu war a am ci euh, mbir yi ak it maanaam ñàkk maanaam xormaal bi nga gi ñu war a war a xormaal ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi ak ñi yëngatu ci lislaam yépp mm. ak di bañ di gaaw ku nekk rek ñu ne moom dootul jullit moom yéeféer la moom nekk na ci caaxaan moom nangam moom nangam moom nangam mel ni gars yi si tanen maanaam jàpp maanaam daal xeebaate bu metti bu tar bi mu ne wa minan naas am na ci nit ñi man koo xam ne yàq yi dana ko fegal allahu buur yàlla taala aji kawe ji almaasi mooy yàlla yi aslan mm-hmm. ci luñ joyal mm-hmm. maanaam ci lu nu joyal borom bi subhaanahu wa ta'ala da koy fegal mooy yàlla yi ñooñu am na comme ni nga xam ne moom la wax ne ñi alquran maanaam ni malaaka yi di ñaan waqihimu sayyi'at yàlla fegal leen maanaam ñaaw ci fi xam te ne borom bi subhaanahu wa ta'ala da leen di suturaal sutura gu toll ni maanaam jëf yu bon yi ñoom duñ duñ ci dugg eh, ñoom noonu la leen yàlla bindee maanaam jëf yu bon yi duñ ci dugg duñ ko xam ñooñ nag ay catégorie lañ tamit maanaam. Eh, lépp loo xamante ne dafa dugg ci buntu wilaaya ñëpp tolloole wuñ ci loolu euh, foofu la ñu bari di duggee ci njuumte xataa buñ naan ci rawsu la wala xutbu la ñoom ñëpp tolloole wuñ niñ nekkee xutbu kenn ku ci nekk ni nga ko incarné du du benn dafa da nga koy incarné ci anam goo xamante ne yow rek yaa ko jagoo euh, ni ki noonu martaba boo dégg ci martaba yi maqaamaat yi ci maqaama yi ngay dégg yëpp ak martaba yi ni ñu koy incarné ak xadaraay yi li ñuy wuute wuute kenn ku ci nekk na nga cay nekkee bokkul ak sa moroom ni mu ciy nekkee bokkul parce que kenn ku ci nekk kenn la kenn ku ci nekk borom subhaanahu wa ta'aala ni mu la defal sa xol ak feeñu yi mu lay feeñu ci sa xol maanaam manifestation yi muy def ci sa xol ba ngay man di jàkkaarloog moom di ko xamee ni nga ko xamee di teew di ko teewloo ni nga koy teewloo loolu yow yaa ko jagoo yàlla yow la ko defal déglu ko keneen loolu moom moo tax képp kuy wut dara maanaam kuy wut yàlla na wut yàllay kese parce que bu wutee yàllay kese yàlla fu mu ko dugal fu ko yàlla tànn dugal ko fa <laughs> moom lool du nekk problème ci moom euh, ki nga xamante ne masalan foo ko fekk maam li mu bëgg mooy nekk xaws nekk xutbu la bëgg kooku li muy risqué mooy di jàll ci déception jëm ci déception maanaam te du am jamais li mu bëgg parce que xut bu adduna bi dañoo bëri mais li adduna bi bëri bëri bëri kenn rek ko ci mën a nekk maanaam mënta nekk ñu bari en même temps comme que kenn rek ko mën a nekk donc kookoo koy nekk te kooku feek jugewu fi keneen du fa ne maanaam feek moom jugewul ci place ba mu nekk maanaam ci maqaama boobu ñu ko teg ba pare samp ko te keneen du ko nekk kon euh, mi ngi mel ni rek politiciens yi fi mu tollu politiciens yi boo gisee coow li bëri ku nekk di kaas lu nekk ñu wax ko ànd ak benn manque d'objectivité bu extraordinaire. ànd ak ki c'est parce que tout simplement dafa am benn post boo xam ne ñoom ñëpp dañ ko bëgg te poste boobu chaque cinq ans lañ koy joxe ci yenn réew yi chaque sept ans lañ koy joxe muy po nekk président de la république. Euh, te comme que mbir mi noonu la demee euh, malgré que xam nañ ni kenn rek ko mën a am. li li li réew mi li muy rëy rëy rëy 66 millions d'habitants yëpp kenn rek moom lañ mën a jël teg ko fa mënuñoo jël keneen teg ko fa. ni noonu bu dee Amérique ñoom 300 millions d'habitants wala Japon 128 millions d'habitants wala yeneen ak yeneen maanaam mënuñu kenn rek moo man a yor poste bi keneen mënu ko yor. imaginer mu nekk réew moo xamante ne comme Chine nga xamante ne ku ko xës ba yor daanaka yaa ko yor ba faw ba keroog nga fi jóge maanaam ci sa jëmm. keneen doo koo jël ñu nekk un milliard six cent millions d'habitants par exemple koolal loolu imaginer nga nga foog ne c'est pas parce que damaa bëgg a nekk président ba que ni dama koy nekk mun mbir mi du demee noonu te même tey bu fi kooku jógee keneen ñëw jël ko yor ko maanaam ce n'est pas dit que ni man mii maa yoraat poste président boobu ce qui veut dire que ni mën naa toog sama dund yëpp di ko politique et finalement du ma nekk dara en fait en fin de compte duma ma mës a yor nguur loolu exemple la nii rek mais wàllu yàlla tam noonu la demee ki nga xamante ne day bëgg tout le temps di nekk euh, maanaam yor poste sàngam yor maxaama sàngam yor ci il faut que ñu xam ne maxaama yi dañoo nekk ay mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala non seulement daf ci am yoo xamante ne kenn na koy mën a am keneen du ko am. wala boog mu nekk nombre de limité yu ko war a am ba pare mu am beneen paramètre bu ci nekk te boobu parfois moo ci gën a yéeme mooy ne su amul nit ñu accomplir ñu remplir conditions yi duñ ko dox kenn. voilà su nit ñi remplirul conditions yi ñu ko nekk duñ leen ko jox mu nekk beneen kon ce qui veut yow am nga double travail non seulement da nga war a remplir conditions yi nga ko war a mën a nekke beneen bi ci des mooy nga war a ba nga nga nekk yow kese. ku mel noonu parce que su fekkee yow rek meloo noonu possibilité pour ñu jox ko keneen yow nga toogaat di xaaraat daf fii ne tout le temps te comme yàlla taxul a jóg yàlla du la ko jox muy beneen mbir parce que yàlla ki ko tax a jóg moom lay lay yëkkati moom lay taf ci boppam mais pas ki ko tax a jóg mu nekk beneen problème kon. Euh, bu fekkente ne loolu moom mooy euh, loolu lii lii li ñu wax ni nag day valable presque ci ma maxaama yëpp am na yoo xam ne comme ñii nga xamante ne borom subhanahu wa ta'ala da leen a fegal mooy yàlla xam ngeen ni loolu tabaan maanaam naturellement day nekk ci koo xamante ne tout le temps euh, yàllaa koy tax a jóg et dafay sori yu ñaaw yi mais ki nga xamante ne Euh, dafay bëgg a mel nii du jéem a def benn effort du xeex ak bakkanam du def pour mën a mooy mucc ci mooy yàlla yi loolu kooku day fo maanaam kooku ci mu po la kooku ci fo ndax bàkkaar yi dañoo mel ni tàkk-tàkk dañoo mel ni sawara ki nga xamante ne tam tey bâtiment bi dafa nekk am incendie bu fi nekk mu tëdd di raw naan man day incendie bi may dégg ci kaw ci biir bâtiment bi ay way aka neexoon ma mucc ci loolu du mën a ne maanaam kooku day foofu parce que waxuñu ne du mucc mais risque incendie bi dal ci kawam dafa bari nit ki mucc ci bàkkaar yi euh, borom subhaanahu wa ta'aala mooy musal nit ci bàkkaar maanaam ci kii fi waaye nag euh, day am ay sabab day am ay sabab te sabab yi bokk na ci mooy euh, ngay jëm ci lu baax tout le temps te yàlla rek di la tax bi yeneen yi ci des moom mooy tamit nga nekk ko xam ne da sori yu bon yi ñaawteef yi yu borom subhanahu wa ta'ala di tere nga di leen jéem a sori tout le temps beneen bi ci des moom mooy lépp loo xamante ne mën na laa yóbbu ci loola nga nga nga moytandiku ko mooy lu ñu tuddee saddu zaria lépp lu la mën a jottali loo lu bon li lu ñaaw li xam nga ni place sangam soo fa demee faaw yii la ñuy def yow ngay dem foofu di jël risque di nekk ak ñooñu di leen fréquenter vraiment yow yaa jël sa bopp dugal ko ci gémminu Euh, till wi voilà yaa jël sa bopp sànni ko ci gémminu till wi voilà donc loolu euh, moom mooy moo tax kon nit ñi euh, maanaam maanaam loolu lu mat a bàyyi xel la léegi nag ñi koy ni ñu koy incarner lu benn parce que kenn ku ci nekk ñaaw ñaawteef yi nan la lan mooy ñaawteef ci yow kenn ku ci nekk tamit loola la comme ni nga xam ne noonu la ko adage bi di waxe xasanaatul abrar sayyi'atul muqarrabin ñi nga xamante ne ñoom ñooy abraar yi ñuy wax ñu baax ñi ñuy wax ñooñu suñu defee yu baax loolu ñi nga xam ne ñooy muqarrabuna yi ñi jege yàlla borom subhanahu wa jël leen jege jegeñal leen boppam dëgg ñooñu loolu dañ koy gisee comme lu ñaaw ñoom dañ koy gisee comme lu ñaaw moo tax ñoom dañuy gën a yëkkati ko encore ci loolu ba du ñu nekk ci cadre boobu duñ ci nekk voilà loolu nag léegi euh, adage la boo xam ne presque ñëpp xam nañ ko mais ak néew ñi koy jëfe ñi nga xamante ne dañuy gis ne ah yii de ñaawteef la baaxut nañ ko sori wala nañ mel noo xamante ne dafay wuute lool ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ni ne maanaam ni ab ni ni maanaam ñi ñaaw déjà waxuma la euh, ni abraar yi mel waaye nii ñu doy waar ñi ni ñu mel nañ wuuteeg ñooñu loolu rek fi mu toll dafa raar ñoo xamante ne ñoom ñoo ci jóg waaye euh, léeg-léeg mbir mi mel lenn li ci jamono ji la euh, maanaam jamono ji pas en tant que jaww ji mais nit ñi nekk ci jamono ji te feese ko te te organiser ko noo xamante ne xës nañ koo tëral te nit ki day juddu fekk noonu mbir mi mel noonu te du ko mën a dindi moom maanaam loolu lañ ci jublu ci jamono ji la léeg-léeg it mën naa aju ci ci leneen ci nit ki ci boppam ci ay suwaawam ci ay mbir yi mu teg ci kanamam mais benn mbir moom am na mooy nit ki manul bëgg loolu ba noppi euh, ne du def benn sacrifice lool moom daanaka du jàppandi maanaam ne du def dara voilà voilà comme ni ni ni ko wa izibtala Ibrahima ah wa ibrahima rabbuhu bi kalimaatin fa atammahunna voilà maanaam maam ibrahima alayhi salaam borom subhaanahu wa ta'aala da koo teg ay ay ay nattu mais ci ay kaddu mu daal leen di matal lépp borom ne ko qaala inni jaa'iluka linnaasi imaaman borom bi nag ne ko léegi def naa la nga nekk imaam ci nit ñi mais imaama boobu nga xamante ne moom lañu mën a am ci loolu ni ñu koy amee comme ni ko alxuraan euh, feeñale ñaari condition la mooy di muñ saa su nekk ci doxalin yi di muñ saa su nekk ci bàkkaar yi di leen sori di muñ ci tamit nattu yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala di wàcce ngir ne yow da ngaa nekk ci yoon bu baax bi loolu day am tout temps ay nattu yu yu yu yuy wàcc ci nit ki. yoo xamante ne looloo koy waral maanaam le fait nit ki nekk ci yoon bu baax bi ay natt yoo xamante ne par exemple ay conditions de vie la damaa bëgg nekk ci lu baax am na yoo xam ne dama ko bëgg daw am na yoo xamante ne dëppoowul ak li ma yàlla li yàlla bëgg ci man condition yooyu moom moo tax euh, am na mbir yoo xam ne du ma ko mën a def te pourtant loolu ay mbir la yoo xam ne su ma ci duggoon mën naa ci àdduna am àdduna ak li ci biir mais sauf que damaa tànn yàlla bàyyi loolu maanaam loolu tamit day am waaye tamit nga nekk koo xamante ne dangay ànd ak yaqin maanaam ne man dëgërlu naa ci yàlla wóolu naa ko te leer na ma ni yàlla rek a fi ne te leneen lu dul yàlla neen la comme li alquran wax wa ja'alna minhum a'immatan lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun wa ja'alna minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinun defal def nañ ci ñoom ay ay imam ay njiit ñoo xamante ne ñoom ba ñu muñee ba pare nga xam dañuy gindee ci suñuy mbir waaye ba ñu muñee la waaye dañoo nekkoon ñoo xamante ne suñu aaya yi dañoo maanaam euh, ba ñu muñee ba pare ñu nekkoon ñoo xam ne dañoo wóolu suñu aaya yi maanaam kon ñu nekk ñoo xam ne dañuy ànd ak ñaari jikko yooyu mooy muñ gi ak toute forme yi mu am yëpp forme yi mu am yëpp ba pare nekk koo xam te dañuy wóolu borom subhaanahu wa taala ak forme qualité yi tamit kon ñooñu la borom subhaanahu wa taala euh, di di yëkkati ndax da martaba yi bi martaba yu wilaaya dañoo bëri euh, euh, comme ni nga xamante ne la al-Imam Ibn Ata'illah waxe rahimahullahu taala bi mu naan laysa kullu man naka bi mu naan laysa kullu man zahara tax taxsiisuhu tax li taxliisuhu walla aw wala boog wax jun dukanul nekkul képp kenn koo xamante ne rek ay jagleem dafa feeñ sax këni ak setam ak muccam carrément dafa mat déedéet maanaam nit ki mën naa am ay jagle yu rëy ñu gis ne ma manam ay mbiru wilaaya yu bari ci moom ànd ak ne matul ñu gis ni sawaay matagul am na ay manquement yu bari yu ne ci moom te manquement yooyu bi ci gën a màgg mooy dem ba mucc carrément ci ñaawte fi ba nga xamante ne amul lenn lu ñaaw fi mu toll loo xamante ne fi mu toll mu nekk na la ci tuddati du ci biir du ci lu biir du ci lu biti loolu nag mooy mat carrément mat mat loolu la voilà te comme ni mu ko waxee waat tamit rahimahullah euh, xayru ma tatlubuhu minhu ma talabahu minka maanaam mooy li gën li ngay sàkku ci yàlla borom subhaanahu mooy li yàlla li la li la yàlla laaj ne na nga ca ne loolu moo gën li ngay sàkku ci yàlla te lool moom la indi ci suuratul faatiha ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin amiin yàlla nga teg nu nga gin ñu ci yoon wi nga xam ne dafa jub xocc te coow yoon woowu nga xamante ne mooy yoonu gaa ñi nga xamante ne dangaa sëmbartaloon sa xéewal ci ñoom waaye bul mu ñu teg ci yoonu gaa ñi nga xamante ne ñoom dañ leen amee rek ak ñi nga xamante ne ñoom danoo sànku yow loolu mooy mat gi loolu mooy mat gi loolu nag moo tax képp koo xamante ne euh, am na ak jagle gu ne ci moom ak may gu ne ci moom Euh, loolu du du ko def royukaay foofu ñu bari ci point boobu dañ ciy juum tamit dañoo jàpp ne képp ku am ay may rek fi mu toll royukaay nga naan diw sangam moom royukaay la xanaa gisoo li ko yàlla may nangam nangam et cetera fekk déedéet royukaay xaqiiqatan mooy ki nekk imam moo tax gis nga li alxuraan moom tax ñu maam Ibrahima salaam bi mu ko bi mu matalee li ko borom subhaanahu wa ta'aala li borom digganteeg moom yëpp yàlla ne ñu def ko imam kooku mooy royukaay imam mooy royukaay voilà ñeneen ñi tamit ñim doon wax ci waa banu Israël wa ja'alna minhum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinu dañ ñoo def ci ñoom ay imam ñoo xamante ne dañuy gindee ci suñu ndigal ñun yàlla voilà loolu mooy imam kooku mooy royukaay ki nga xamante ne dafa teg tànkam fi nga xam ne moom la ko yàlla digal te mooy alquran ak sunna yent bi sallallahu alayhi wa alihi bu fekkente ne nit ki melut noona du nekk imam subhaanallah a léegi non seulement dafa jafe waxuma la na maanaam même bii bi nga xam ne moom mooy bu superficiel bi dafa jafe euh, maanaam mooy mën a taxaw nekk njiitu jullit ñépp rien ci wàllu zahir boobu léegi dafa jafe euh, am na sax boo xamante ne moo gën a woyof fuuf te daa jafe nekk ima <laughs> imaamu jàkka ji <laughs> imaamu maanaam rien que imaamu jàkka ji nga xam ne yaay taxaw di jiite nit ñi ci ji ba pare remplir rôle yëpp yi nga war a remplir ci biir jàkka ji rien boobu rek dafa commencé jafe dafa commencé jafe commencé raréfié wu waxuma laak nag war a nekk njiitu am mboolu lum euh, loolu dafa commencé raréfié wu mais impossible impossible bon. dégg nga mu ne wa minhum am na ci ñoom man boo xamante ne laa yaasimuhu du ko ñoŋal du ko muccal allah buur yàlla taala aji ka aji minal ma'siyati ci mooy yàlla yàlla du ko musal gaa ci mooy yàlla walakin waaye nag yàq yi dana ko fegal al mu mu'axazati di ko jàppee alayha ci mooy ga bil azab ci di ko mbugal comme ni alquran wax maam ñaan gi ba tey waqihim azabal jahim te yàlla moom waqihim te nga fegal leen azabal jahim bëggalu ko euh, loolu borom subhaanahu wa ñaan gi ñu koy ñaan mu fegal nit ñi mbugalum jahim loolu mooy euh, ndax jahim wàll la ci sawara kon malaaka yi ñaan gi ñuy ñaan borom subhaanahu mu am ci ñoo xam da leen di musal ci mbugalum jaxim loolu mooy tegtale ne ay nit ñoo xamante ne borom subhaanahu dana leen jéggal dana leen musal ci mbugalum jaxim ak ñaari parti yi nag am na loon ñu jànge bu njëkk bi mooy ne nit ñëpp maanaam ñaanu malaaka yi ñëpp bokkuñu ko carrément parce que bu ko ñëpp bokkoon carrément ñëpp dinañ bokk mucc ci ñaawteef yi waaye comme li nga xam ne mooy maanaam xaqi réalité yi mbir mooy wane ni ñëpp bokkuñoo mucc ci ñaawteef yi te comme ni ñu ko waxee léegi ñëpp tamit bokkuñu ni ñu ko incarné naka noonu euh, mbugalum jaxim tamit du ñëpp ñoo ko bokk ñoo ci bokk muccandoo waaye nag li nga xam ne moom la ñuy njort ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy képp ku gëm yàlla te sellal gëm gi te dëggal ko te wóolu ko loolu yeneen bi saa sam saxal na ne booy génnee àdduna maanaam yàlla dana la musal ci bugal ci buggal sawara loolu moom mën nañ koo dëggal maanaam mën nañ koo euh, gëm beneen mbir bi tamit moom mooy ne képp ku yàlla mbugal ci ñoom itam dana la fa génne bés képp ku yàlla mbugal ci ñi nga xam ne ñooy nit mooy ñi gëm yàlla te dee ci ngëm ga ak loolu mën a def yàlla dana leen mës génne ci mbugal moomu insha allahu taala comme li nga xam ne noonu la nekk aqida ahlu sunnati wal jamaa mu ne falladi kon li nga xam ne yambaxi moo yellool ak ñeel la maa ànd ak ahlu tawhid borom ak wéetal borom bi subhaanahu wa mooy takraxa nga sib fi àlahoo jëfam isa bu fekkee ataa di kén a bil ma'siyati ci mooy li mu def nga bañ ko wala takrax waaye bul sib ay naxoo jëmmam waaw loolu tamit beneen mbir la bu jafe en fait te awam yi mënuñu ko li tax mënuñu ko mooy mbir mi leerul ci seen bopp ndax lu tax mënuñu def différence entre nit ak jëfam ñu def différence entre nit maanaam xam nga lu gën a yéeme waxuma la entre nit ak jëfam mais nit ak cosaanam rek nit ñi mën mënuñu koo def différence bi gis nga loolu dafa yéeme ah maanaam <laughs> diw doomi diw la rek bëri na ñu mënul def différence entre nit ki ak ak baayam wala ak ay maamam yàlla tere ñuy def différence entre nit ki ak ay jëfi boppam voilà diw moom. Euh, te loolu day feeñ ci ay anam yu bari bari bari bari bokk na ci anam yi nga xamante ne ci lay feeñe mooy masalan euh, bu ñu ñëwee ci léeg-léeg nga gis nit ku ñu ku ñu condamné parce que papaam tyran la woon maanaam moom defut dara moom moom xamaluñ ko dara lu ñaaw luñ ko mën a reprocher mais comme diwee baayam bu ñu condamné jàpp nañ ko dañ koy condamné waale. loolu léeg ñu gis ko parce que nit ñi mënuñu def différence bon awaam yi mënuñu def différence entre nit ak cosaanam léeg-léeg nga gis ko. bi gën a yéeme sax du boobu bi gën a yéeme mooy ñàkk a a def différence entre ak ay maamam masalan euh, ci loo xamante ne yaa subhaanallah amul sax amul euh, maanaam dafa dafa ngeen baal ma mais idiotie da ci ànd idiotie bu rëy rii rëy maanaam masalan diw ah mi bëgg na sunu doom mais comme ay maamam ñoom ñooy ñoom sàmba lu ñu ko may suñu doom voilà comme ñoom ay maamam ñoom ñooy ay sàmba wala bokk euh, euh, benn maamam bu jigéen kooka ndijaayam kooku nangamam nangam la woon maanaam mooy kon moom ci biir famille am amoon na ci ñu ñuy wax ñeeño maanaam comme niñ koy xam ñu ñuy wax ñeeño non kon non non non ñun suñu deret bëggunu lu ko rax ñu ne duñ ko may suñu doom subhaanallah yàlla ñu yàlla sàmm imagine nga xeetu xalaatin boobu ni mu ña déjà dafa ñaaw en fait voilà yamul ci ña après nag mu des ginnaaw ba mu ñaawee mu des ni mu nekkee yëfi amul xel mu rëy voilà mu nekk yëfi amul xel mu rëy voilà mu nekk yëfi ku amul xel mu rëy ñoo def différence entre nit ak euh, ak ay cosaanam maanaam parce que seen maam yi lii lañ daan def et après bu dee dañ daan bu dee tëgg lañ et après où est le problème tëgg mooy lan ah waaw bijoutier forgeron bijoutier forgeron Seydina Daouda alayhi salaam lu mu doon doonoon comme li alxuraan wa allamnaa lahul hadiid dañ ko yàlla borom subhaanahu wa ta'aala loolu la wane ci ay maanaam moom mbiram ne dañ ko wéwé dañ ko nooya la loon weñ voilà léeg nga dégg comme waaraatekat yi euh, asatisa yi wala yenn sëriñ si bu ñuy wax euh, au lieu ñu ne forgeron dañ naan menuisier métallique maanaam parce que xam nga. xam nga menuisier métallique bu mooy lan en fait parce que métier bu moderne la. kese. mais mooy mooy tëgg rek ah non yent yàlla Daawuda ndeysaan menuisier métallique la woon ah su ma la fekk mais menuisier métallique kay mooy. Ah. Mhm. mais keroog maa ngi dégg baal ñu ciy waxtaan mu naan waxoon na ko bokkam yi te wax na dëgg Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu mais tëgg la woon du ci biir tukulóor tëgg la woon ah. waaw mais forgeron mais léegi ana lan moom moo tax tey mm. keneen ki bu ñëwee ñu ne. forger tey te te ab surtout Cheikh bu ñu woon ñaan doomam ñu may ko mais keneen su ñëwee sous prétexte que ni kii ay mbokkam ci seen cosaan ay tëgg lañu woon du duñ ko may dañuy bañ hmm? maanaam di c'est que dafa garaw en fait le fait que mënoo def différence ba pare et puis même bu doon tëgg ci jëmmi boppam moom ci jëmmi boppam bu taxawoon nekk tëgg où est le problème maanaam moom ci jëmmi boppam bu def tëgg oui ana lan problème bu nekk ci nekk tëgg ana lan la sa buntu weñ yi ku la koy defaral la sa jaaro yi ngay takk ak sa sa sa yi ngay takk di ko puukarewoo ku la koy defaral la lu tax kooku noonu mënuloo ko may sa dopp te li ma mën a waat mooy da dul milliardaire bis bu doonoon milliardaire loolu non moom kay ku ko nar a lijjanti sax yaay xeex moom bu ko fi kenn seet dara ndax lépp luñ fi gis lu dul loola yaa yaay sabab bi voilà ah Euh, léegi mu des ñi nga xamante ne mais mais bon après léegi mu des li nga xamante ne moom mooy nit ki nag ak jëpp maanaam léegi parce que point bee moo gën a yomb lii moom presque borom xel yu kii yëpp mën nañ ko gaaw a assimiler maanaam ne bon vrai que mënuma jël nit tey Euh, askanal maanaam bool kii ko di ko di ko ŋaññe di ko ŋaññe deretam di ko ŋaññe askanam voilà loolu moom euh, daanaka suñu génération fi mu toll daanaka desatu ci maanaam jikko jooju xalaatin woowu xëy na ci paa yi ak mère la des te ñoom moom bu soobee yàlla léegi ñu jóge fi euh, bu ko defee mu daal di jeex. léegi mu des mu des ci ñun moom day maanaam suñ génération daal ak bii di ñëw du du ko problème bi du ko am insha allah normalement voilà même bu ci dee des it du bari voilà dana néew lool mais problème bii des par contre mooy différencier entre nit ak ay jëfam loolu par contre mën na des voilà maanaam mooy nit ki dafay mooy yàlla nit ñi Euh, wala nit ki dafay def lu baax maanaam nit ku bon am na ñu bari ñoo xamante ne fii seen problème nekk mooy léeg-léeg nit ki bu bonee xës ba bon wala kii bu defee lu baax sax dañuy am problème mu ne de lii mu def lu baax ah saa waaye nag neexut ba neexut waaye kii moom tey moom lii mu def moom lu baax a baax loolu problème nekku ci maanaam war a mën a nangu ne kii def na lu baax loolu problème nekku ci naka noonu mu def lu bon itam war a mën a nangu ne kii li mu def lu bon la loolu problème waru cee mën na nekk ku baax mais li mu def moom baaxul te benn mbir am na <coughs> ki ñuy wax al insaanul kaamil mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mooy l'homme parfait voilà mooy l'homme parfait voilà l'homme universel kon ni ko tubaab yi di firi l'homme universel parfait euh, ku dul moom dafa yanu maanaa nga wax wala nga def fekk na nga waxee wala na nga defee du noonu loolu dafa yanu maanaa maanaam du du problème en fait te du wàññi ci mbaaxam dara wàññiwul ci martaba bu mën a am wala maqaama bu mën a am dara mais fi mu loolu rié ko loolu euh, dafa problématique ci ci xelu ñu bari fi mu toll ñu bari bari jàpp nañ ne bu benn nitu yàlla defa defee dara fekk du noona le seul fait nga mën a wax ne ah alxuraan nag lii la ñu digal yeneen bi sallallahu alayhi lii la ñu digal mbir mi du nii le seul fait nga war a mën a wax loola fi mu toll loolu yow yaay yow yaay mujj nekk ennemi public numéro un wala. Euh, yaa def bàkkaar bi gën rëy ci bàkkaar bi fekk nag xaqiiqatan du noonu du noonu rek maanaam dëgg gi moom mënta soppeeku ci maanaam yàlla ak al zaalika bi anna allaha huwa alxaqul mubin al allah mooy alxaqul mubin muy dëgg gu fés gi te dëggu yàlla moo tax yàlla dëgg ab dëgg dëgg du ko soppi parce que nit ñi ñoo bëgg mu soppeeku loolu yàlla du ko def foo déggee benn mbir boo xam ne dëgg la day nekk quelque chose boo xam ne day immuable day sampu te du dëggu yàlla du soppeeku léegi nitu yàlla bi mën na jum te terewul mu nekk borom maxaama yu kawe. après nag euh, du tamit foo toog rek ne ah sëriñ diw imam diw wala sàngam diw erreuram nangam la loolu tamit du teggin abadan mais euh, bu ñu yegsee ci masala boo xamante ne maam ngay wax ci loo xamante ne dafa aju ci masala boobu nga leeral mbir mi ni mu nekkee maanaam le fait nga xam ne sàmba doxale na ne warul tax nga soppi wax ji maanaam wala boog waxee na ne wala doxale na ne la bu mu tax nga soppi wax ji ku la ne la lu tax kon sàmba doxale nii wala mu waxee nii tontu bi mooy loolu digganteem la ak yàlla moom na ci tontu ci kanamu boromam man lii laa xam te lii rek laa mën a wax manuma wax leneen voilà léegi moom ak yàlla après moom dinañ ko régler man lii laa mën a wax ci kanamu yàlla lii laa mën a layal jeex na euh, li tax tamit beneen mbir nit ñi mënuñoo xàmmee diggante nit ak ay jëfam mooy euh, jafe maanaam lëkkaloo gi nit ki lëkkaloo ak jëf ji maanaam tey nit ki su xësee ba def lu bon maanaam liñ dul benn benn mbir boo ko xësee ba xam di nga mën a tàqale mbir mi mooy ne ku baax mën na def léeg-léeg lu bon. maanaam nit ki c'est pas parce que dafa baax rek que jamais jamais def lu bon déedéet ki baax mooy ki nga xam ne li ëpp ci ay mbiram dafa baax kooku la ñuy wax nit ku baax. ki bon mooy ki nga xam ne li ëpp ci ay mbiram dafa bon kooku lañ naan nit ku bon. mais c'est pas parce que lu ëpp ci say mbir maanaam c'est pas parce que da ngaa baax kenn lu bon mënta jóge ci yow déedéet mbir mi demewut noonu c'est pas parce nit ki tamit dafa bon kenn lu bon lu baax mënta juge ci moom déedéet mbir mi mënta demee noonu. loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy nit ku baax ki su defee lu bon da ngay tàqali diggante jëf ji ak moom jëmmam. nga ni jëf jii de bañ naa ko parce que yàlla moo ko bañ mais nit ki de bëgg naa ko parce que yàlla moo ko bëgg voilà ba pare beneen mbir tam voilà et vice versa beneen mbir tamit mooy manuñoo juger nit àtte ko ci benn jëf kese yemale ko ci maanaam résumé dundu nit yépp ci benn jëf wala ci benn jikko bu mu am par exemple Samba dafa tàng xol Samba dafa tàng xol c'est pas parce que sàmba dafa tàng xol que ni mboolem jikko yu baax yu mës a am yépp benn jikko jooju da koy résumer da koy da koy dindi que saay moom non comme dafa tàng xol moom saay daal man daal vraiment ah man moom no saay kay da ngay waar woo kooku moytu ko dafa tàng xol la wala yi kooku baaxul woo kooku dafa tàng xol. kooku nag maanaam yow lu ñu wax rek nga wëlbati mbir mi ci tàng xolu sàmba déedéet maanaam léeg-léeg sàmba mën na am ay qualité yu bare bare bare ba bare mu tàng xol gisoo yeneen bi lu mu wax sallallahu alayhi wasallam ne ñeent jikko su matee ci nit naafeq la mais su matul ci nit su amee benn am na benn ci jikkoy naafeq yi maanaam ce qui veut dire que du naafeq c'est pas c'est pas parce que am na benn jikko ci ñeent ñi këni waa ji naa fekk la ah voilà nit ki mën na nekk koo xamante ne vraiment mën naa muñ day jéggale yéwén na maanaam jikko yu baax yu bari bari mi ngi ci moom sauf que benn problème la am nag moom mooy boo leen joxantee rendez-vous moom day faussé moom problème boobu la am moom rendez-vous daal la am problème maanaam kooku tamit doo mën a résumer personnalité bi yëpp ci ne day fausser rendez-vous c'est vrai nag que maintenant soo amee rendez-vous ak moom bàyyil xel ci ne saa waaye day fausser rendez-vous nga bàyyi xel ci moom loolu ngir mu bañ laa lor mais mënoo résumer personnalité am personnage am yëpp ci ne saa waaye day fausser rendez-vous voilà loolu tamit euh, euh, euh, beneen mbir la boo xam ne ñu bari mënuñu koo xàmmee. ce qui fait dañuy yamale nit ci benn défaut bi mu am te défaut muy gën a neex a gis c'est que seytaane noonu la defee mbir mi maanaam seytaane liggéeyam mooy ne day fexe ba défaut nekk loo xamante ne mooy feeñ ci euh, voilà ci nit ki moo ne am na waykatu arab bu ko wax mu ne wa manil euh, yurda wa manil yurda sajaayahu kulluha kafal mar'u nublan an yu àdda ma ibu maanaam euh, kan mooy ki nga xam ne maanaam pour wax ne amul wala boog daanaka amul koo xamante ne mboolem jikko yi mu am yëpp dafa gërëmu maanaam yow mën ngaa dund ak moom cent ans cent ans yi ngay dund ak moom yëpp doo gis ci moom lu dul lu gërëmu lu dul loo xamante ne da nga naan lii daal vraiment kii daal il est parfait loolu daanaka amul pour bañ a wax ne amul du mais nag nit doy na ci moom mu nekk ku tedd ku sell ku ñu mën a gërëm mooy ne mu nekk koo xamante ne ay ayibam dañ koy mën a lim ci baaraam bu ñu diw de ku baax a baax la ku nangam côté yëpp waaye nag ayibam daal mooy nangam ak nangam ak nangam ak nangam maanaam ñu mën koo lim ci ay baaraam. su dee mën nañ koo lim mooy ne nit kooku ku baax a baax la loolu doy na ci moom ne kii ku te ku tedd la waaw te loolu point la boo xamante ni ñu bari mënuñu ko xàmmee te ñu bari tamit bu ñu waree tëral àtte ci mbir wala war cee wax dara dañuy fàtte dañuy fàtte xaqiiqa boobu maanaam dañuy fàtte ne ñoom ci seen bopp partewuñ ñoom maanaam dañ koy sax fàtte ak a bari ñoo xamante ne mën nañoo toog tey mën nañoo lim junni ayib yu nit ñi am fàtte ne junni yooyu yëpp plus yeneen ñi ngi ci moom léeg-léeg nga gis koo xamante ne day kaas corruption bi corruption bi dafa bari ñun lii affaire yi gars yi dañuy lay ger boo ci ween nangam c'est pas normal jaaduwul nangam mais pour lijjanti benn extrait kese attan na ci dugal xaalisam naan euh, bu ma teelu la xam nga affaire boo kiiwul doo doo doo doo ci génn quoi il nga nga joxe quoi maanaam moom xamul ne mi ngi korom te moom moo dàq kaas corruption la waxuñu ne Euh, que euh, bu ko affaire yi naree tardé bu mu def dara waxuñu loolu ah mais li ma bëgg a wax rek mooy maanaam yow ci sa bopp acteur nga ci corruption bi maanaam yow li li ngay kaas en fait yow yow bokk nga ci ñi ko dundal bu fekkoon fekkoonte ne yow jaral na la perte lu nekk nga ne mais du ma joxe dara mais naa perte grawul naa perte keneen def ko keneen def ko keneen def ko keneen def ko bu bëree c'est vrai que au début ñu bari dinañ perte intérêt yu bari ci seen mbir mais après affaire bi lay jeex mais le fait que man mu leer ma ne su ma defee loolu keneen ki du ko def loolu moom loolu moom lu leer leer bu <coughs> ko defee keneen ci du ko def est-ce que kon dana ma jaral ma bàyyi loolu mais problème bi fi muy nekkee mooy kon après man tamit kaas bi may kaas corruption bi naa ko wàññi tuuti. te jéem a comprendre que ni gars yi tamit parfois dañuy nekk ci situation bi boo xamante ne man ni ma nekkee ci situation bu ñu ma mën a corrompre wala bu ma war a corrompre waate ma def ko man naa comprendre ne ñeneen ñi man nañoo nekk ci même situation yi wala situation yu ko gën yu ko ëpp ay enjeu en gros loolu la mais nag c'est vrai critiquer nag daa gën a yomb voilà affaire bi doxuwut li jaaduwul li nangam mais confronté à la situation fi mu tollu système mu si ak euh, démb démb am na benn waay ci sama publication yi ku ñëw di ma di ma kii quoi naan ma yéen. Euh, seen tarixa bi ay at a ngi nii ma koy ma koy suivre ay at suivre naa ko yar fekke naa ay gàmmu yu bari mais gisuma ci lenn gisuma mépris bu gën a mag bu ñu mépriser islam que ci yéen gisuma euh, ñoo xamante ne xëy na dañuy sukkandikoo ci ay bindi maam yoo xam ne dañ koy génne ci ay contexte mais que après ñoom pouvoir kese la ñuy entretenir amul leneen et fekk waa ji man dama koo xam personnellement loolu tax ma tontu woon ko ne ko non bul bul jaawale parce que c'est pas parce que yow dafa am faux dévot boo dajeel mu nax la nga am ci ay problème Euh, maanaam en moom bon pour dire toute la vérité daa waa ji dañ ko détruire dañ ko détruire maanaam koo xam ne dafa jug te yàllaa ko taxaw na jóg ngir soobu ci yoonu yàlla mais dañ ko détruire aussi bien mentalement aussi bien psychologiquement mais psychiquement aussi et que def ci jóge am ci ay problème de santé yu grave ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne mais carrément waa ji dañ ko détruire daal en et vision bi mu am ci tarixa yi surtout tarixa tijaaniya mooy bi gën a bi gën a bon ci ci vision yi mais loolu en réalité du euh, ki ko détruire kese ki ko maanaam ki mbir mi jaare ci ma problème bi du ci kooku ah du ci kooku problème bi ci ñi entretenir système boobu la parce que système bi suñ ko entretenirul woon noonu moom du ci jëlee li mu ci jëlee nii fi mu toll kenn mënatu ko wax te pourtant gis naa ko waxtaan nañ ci plusieurs fois ci affaire bi may dalal xelab mais moom xelam mënatu la dal parce que lu tax mënatu la dal mooy jaar-jaaram mi ngi nii ci lii la jaar yii moo ko dal lii moo ko ci fekk toog na daanaka trois ans yoo xamante ne mënatul def dara mun maanaam mais ay problème yu dul jeex la ci jëlee après buy kaas di jàmbat di kii da nga koy comprendre ngay comprendre kii saway effectivement euh, le fait que muy kaas jaadu na c'est normal après man li ma ko jéem a expliquer rek mooy en fait bul jàpp ne ñépp nii leen mel maanaam nitu yàlla yi existé nañu bel et bien ne ma mais kan mooy définir nitu yàlla yi kan <laughs> est-ce ak ça <laughs> mais kooku pour nga dellu si wat ko dalal xelam c'est très difficile voire même presque quasiment impossible quasi impossible kan moo ko tooñ man euh, sëriñ si ko dugal ci loolu du ñooñu ñoo ko tooñ ñi ko tooñ mooy ñi entretenir système bi te ñan ñoo entretenir système bi ñun ñun ñoo entretenir système bi parce que bu doon ku ñu xamul ci yow lu war a tax ñu topp la kenn du tudd sa tur di la tagg di wax ci yow lu rafet yi ñuy wax ci yow bu fekkente ne da ngaa def tuuti doona ñun ñëpp ñu ñeme taxaw ne kii li muy def nii dégg naa keroog benn ibaadu bi ko wax wax na dëgg. dama demee mais pourquoi yéen alwala wal bara bi nga ma borom alwala wal bara bi ñuy wax maanaam di afar ak di bàyyi nit ñi te yàlla rek tax yéen defatoo leen ko ci yàlla mais ci seen yoon wi ngeen ko def cest à diir que tey ku bokk ci seen yoon woowu ci seen tarixa yi ngeen ne lu mu mën a def ci tooxi doona da ngeen ko protéger doo leen nangu ko ŋàññ ba pare da ngeen koy continuer di inviter ci seen événement yi te su continuer da di continuer di wax ci moom di def ay moom ci moom ay seede yu rafet te ku ko ku dal ci kawam ngeen wëlbati ku dal ci kawam te dëgg la système boobu ñun ñii ñoo ko entretenir keneen entretenir ko buñ nee day ñëw ci dëkk bi nangam moom kii ñëpp def délégation dem seeti yi ko et cetera ak yooyu mais dañuy gën a entretenir système bi bien évidemment que ñun ñoo ko entretenir keneen entretenir u te bu ñuy dem dañuy yóbbaale maanaam comme ni ñu ko waxee ñoom sax dañ koy wax ñëw ngeen boobu ba léegi yéen a ngi ñëw yéen a ngi indaale seeni teraanga mooy dañ bu ñuy ñëw dañuy indaale duñ indaale loxoy neen dañuy indaale seeni teraanga plus pouvoir bi ñuy am ci opinion bi ak pouvoir bi ñuy am politiquement parce que opinion bi moo leen entretenir mbooloo mu bari mi topp seen ginnaaw mais mbooloo moomu moo tax politicien bi di leen teg bët bis bu gisee ni kii bu defee am xew-xew kenn du fa ne mais politicien bi doon ko xoolati. ah politicien bi fa lay jugee dootu ko xoolee te xam nga mu ñooñu mooy waa ji mooy booy yooyu nga xam ne fi lañ juddoo fi lañ màggee xam nga bëgg affaire yi ne ñooñu la kooku tey nga foog ne ak fi mu jaar kooku kenn mënatu na ko gëmloo ne ko saa tarixa yi lu baax la kenn mën na ko koo gëmloo ci kooku dafa sañ wax parce que moom tubaab la mais bari na ñoo xam ne ñemewuñ wax dañuy noppi ak yooyu continuer sax ci firtasu yi ak yu mel noonu ànd ak ne raison bi war a tax ñuy firtasu existé woon mais c'est que c'est incroyable c'est incroyable ni ñuy foowee doomu aadama yi maanaam ni nga xamante ne noonu lañ jëlee dundu nit ñi réduire ko à un néant maanaam ko ci lu dul dara waxuma la kenn ku nekk ci ñun ni mu waree jàpp ne dundam bii kese la am amul beneen te war naa fexe ba dund bii lim ci bëgg mu war koo am te mooy ngërëmal yàlla borom subhaanahu wa taala ci yàlla yegg ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam te ci loolu la ko sëriñ si waroon a yóbbu ku mu gis ci sëriñ si te alhamdulilah borom subhaanahu wa tàggatal nañu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu mais ku ma gis ci sëriñ si mu yóbbu ko ci lool mais lan moo war a justifier ñu seetaan ba pare ñu war a nekk complice ci système boo xam ne ñun xam nañ ñu doxatul lan moo war a tax ñu nekk complice ci loolu parce que soo ko deful nit ñi dañu ne da ngay dingat mm-hmm. mais bu fekkente ne ñi nga xam ne seen xel ñuurul dañoo wayadi amuñu benn ambition ci seen bopp ñoom ñoo ne yow gara yow ñoom ñoo la dingat mais garawul ñoo ne da ngay dingat ñoo lay mere ñoom de façon amuñu ambition bëgguñu dara ci seen dund à part am xaalis dund dund gu neex bëgguñu leneen te yow dangaa bëgg yàlla mais yàlla dafa màgg mënoo ko bëgg ba pare ànd bëgg leneen mënta nekk comme ni ko hadith qudsi bi waxe bu yàlla na ana ana aghna shuraka'i an shirk maa gën a doylu ci ñi may bokkale ci ci bokkale maanaam ñi may bokk man duma xëccoo yàlla du xëccoo ak kenn dara moom moom moom lépp xolu nit ki bu gisee ni muñ fay xëccoo ak keneen wala leneen yàlla day bañ ne du def kër googu xolam xol boobu du ko def këram. ah oui am na ñoo xamante ne waxuma la yàlla sax mais ci jaamam yi wallahi am na ñoo xamante ne bu ñu amee ndaw suñu bëgg gis ni ñu ngi fay rek rek loo ak keneen ndaw si naan xool naan day jéem a trier day jéem a choisir mais ñoom dem nan bu yàgg. duñ fa toog di xaar ñu leen di ñuy xëccoo di duñ xëccoo kenn abadan walillahi al masalu a'la ah non ci biir jaam bi am na ñu mel noonu ak ndaw si ku mën a doon nag am na ñu mel noonu waxuma laa nag yàlla mu bind jaam di gis ngay xëj ngay jël ñenn ñi di yàlla ba pare jël ñeent ñoo xamante ne mais bu dul sax ñu ko jar tuuti bon astaghfirullah parce que ñu ko jar du am mais. li ma bëgg a wax mooy ñu xaw a am valeur ñu xaw a am dayo mais déedéet ñoo xamante ni tekkiwuñ dara lu dul rek gis-gis gi ñuy am ci yow après loolu quand dafa dommage ba mu dafa dommage ba ëpp kon pour dellu siwaat ci kii maanaam mooy nit ñi tamit maanaam Euh, ku nekk ci dëgg rek ñu ñu nangu dëgg ko ku nekkul ci dëgg ku mën doon ñu ne tey mënuñu ànd ci lii parce que lii du dëgg c'est point c'est tout mënuñu ànd ci lii parce que lii du dëgg voilà où est le problème te même mais subhaanallah xam nga lan mooy yéeme ci univers nitu yàlla yi lii yéeme. mooy bis boo confronté woo ak ñoom te li tax nga confronté woo ak ñoom mooy dëgg ñoom dañ lay gën a bëgg maanaam dañuy gis ne ah saa rek kii na ma tey maanaam taxaw na sama kanam voilà taxaw na mais dëgg la doon défendre moo tax mu taxawee taxawaay bii wax na ma lii wax na ma lii affronté na ma mais dëgg la doon défendre loolu day tax ginnaaw bi mu gën laa bëgg da ngay gis ne ah kii de yàlla rek ko ñor parce que ànd ak ni ma jàppee yépp tey mu ñeme taxaw wax ma dëgg nii kii de yàlla rekk ko ñor mais loolu mooy bu dee nitu yàlla bi yàlla rek ko ñor su fekkente ne nag moom yàlla ñoru ko alhamdulilah yàlla teggil na la ci sa yoon koo xamante ne dal naroon tardé alhamdulilah nga continuer sa yoon jeex mu ne falaw bu fekkonte ne kon ku ci fa wuññi nañ an nuuril mu'mini ci maanaam leeri leeri aji gëm ji al aasi aji moy ji aji gëm ji nga xam ne aji moy la maanaam bu ñu wuññi woon leer yàlla bu wonoon nit ñi leer googu la malaa giñ naan dana fees bay na samay diggante asamaan wala daak suufi fa kay fa an kon naka lay mel ab taax aji topp ci parce que leeru ngëm yàlla moo foor leeru gëm yàlla moo fort ba nga xamante ne dafay fees asamaan seeg loolu moo tax jikko ji buñ naan diw ku baax la ak diw ku bon la fi ñu koy natte mooy ngëm yàlla ak ak weddi yàllam foofu la ñuy nattee mbaax ak mbon loolu moom moo tax moo tax mais ngëm yàlla dafa nekk racine mais dafa am ay car maanaam ngëm yàlla euh, fondement bi moo nekk ci xol bi mu nekk leer boobu mais dafa am ay car ay cër ba pare dafa am lu koy matal ak lu koy mottali lu koy matal ak lu koy mottali mi ngi mel na suñu batiment bi batiment bi tey bis bu ñu defoon fondement ba taxawal ko comme nii rek nii mu taxaw nii mais lépp mel ne waaw kenn raaxu ko kenn deful dara nekk na batiment ba pare mën nañ fi dëkk sauf que après le fait que ñuy def chauffage yi loolu da koy gën a mottale ah climatiseurs yi pour bu tàngee mu gën koo mottale ñu def ci làmp yi mu gën a mottale encore ñu daal di peinture mu gën a mottale fenêtre yi ñu def ci ay volets mu gën a mottali ainsi de suite ñu def lal fi bi ah mu gën a mottali maanaam noonu la ñuy def ba mu mat mais lii tax moom ñu mën a wax ne tabax baa ngi fi loolu moom du yii yëpp ngëm yàlla noonu la mel. dafa am fondement voilà fondement bi ak baas bi après mu def yi nga xamante ne moom mooy yi koy mottali comme nit rek nit ki tey euh, bu amut maanaam tey fi mu toll bu amutoon tànk amut loxo terewut mu nekk nit mën a dund mën a dund mais am na ay mbir yoo xam ne mënu koo ñàkk comme bopp bopp moom bu ko amut. dootu fi mën a ne naka noonu biir bu amul biir du fi mën a ne naka noonu dënn bu ko amul du ko du fi mën a ne ak yu mel noonu mais mën na mën na même ci biir bopp bi maanaam mën nañoo tuur bët yi mu continuer dund ñu dagg nopp yi njoof ko mu continuer dund ñu dagg bakkan bi ñu continuer dund et cetera ah, dagg tuñ yi ñu continuer dund ñu wekki ba ñi mu continuer dund ba tey du tere ñu ne waajaa ngi mais du nekk ku mat maanaam kii mat mooy ki nga xamante ne day daal di léppam day maanaam noonu lay matee lépp bu solee yére mu gën a rafet yére yi tamit selon rafetaayu yére yi mu gën a rafet ah bu bu yoree montre comme bu sëñ Harouna bi mu gën a rafet <laughs> du dëgg voilà <coughs> maanaam mbir mi noonu lay demee maanaam nit ki lii tax muy gën a rafet leneen la mais ngëm gi ci boppam maanaam lii tax nit ki gën a mat <coughs> mooy topp yàlla gi muy topp yàlla jikko yu rafet yi muy amee dégg et yooyu ñoo koy parfaire mais ngëm gi ci boppam dafa am cosaan. ba tax bu ko xësee ba nekk comme ni nga xam ne ne tabax bi buñ ko xësee ba yëkkati ba teg ko dañ naan lii tabax la bu boobu nit ki tamit bu xësee ba ngëm yàllaam nekk ci xolam dañ naan kii ku baax maanaam du bokkaale yàlla ak dara gëm yàlla mais même bu fekkente ne day ay bàkkaar day mooy yàlla day nekk ci ay yenn caaxaan et cetera mais ba tey dañ naan kii nit ku baax la lu tax parce que dafa am benn ci jikko yi boo xamante ne moom moo noot yeneen jikko yëpp ba tax bu ko nit nit ki amee rek ku baax la te mooy ngëm yàlla mais dafa am benn jikko du bon yoo xam ne nit ki bu ko xësee ba am day noot day labal yeneen jikko yépp te mooy weddi yàlla bu ko nit ki xësee ba am rek day labal yeneen jikko yépp yu bon yépp day yu baax yépp la koy labal sauf que terewul ñu mën a apprécier ay actam mu nekk un humanitaire par exemple yéeféer la mais humanitaire la dañuy apprécier act bi mais téerewul dañuy bañ ni mu mel mooy nekk gi mu nekk yéeféet te bis bu gëmee yàlla maanaam te loolu moo lay wax ne du ci jëmm ji ci boppam bis bu gëmee yàlla rek lañ bañoon ci moom yépp dañ ñu bëgg ko carrément comme ni ñu bëggee suñu bopp waaw mbir mi noonu rek la kon bu fekkente ne ki gëm yàlla maanaam ndax leeru ngëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne day delluwaat ngëm yàlla day dellu tout le temps ci Madina la yaziru ila Madina tout le temps ngëm yàlla day dellu ci comme ni nga xamante ne noonu la mbëtt di delloo ci ci ci ci paxam noonu la ngëm yàlla di delloo tout temps Madina te mooy moom. sallallahu alayhi wasallam yonent bi moo ne Madina sallallahu alayhi wasallam ndax moom moo téye ngëm yàlla nit ñi gis nga bu ko yàlla wuñ wuññi woon ba nit ñi gis ngëm ji nga xam ne leer lay doon goo xam ne day fees digg asamaan ak suuf si imagine nga loolu day fees diggante asamaan ak suuf si leer gu toll noonu nit ki du ko àttan àttanu ko boppam faw mu am lu ko téye ak ku ko téye ki koy téye noonu nag mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nit ki di attan ngëm yàlla gi nekk moom sinon bis bu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, le fait que support boobu bis bu yëkkati ko woon nit ki dootul attan leer bi nekk ci moom déedéet waaye bu ko <coughs> sagam ngëm yàlla ki nga xam ne mooy ki gëm mais day mooy yàlla moo mel noonu lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom mi ngi toog yàlla mu ne wa ala hada ci kaw loolu kon fa inna ummata rasulillahi fa inna liwér ummata rasulillahi xeet ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam xeet yenente bi sallallahu alayhi wasallam fiihaa dafa nekk ñoom man koo xam ne huwa moom ya'lamu xam ne ne annahu naka mun kon maghfurun akuñ jéggal la woo ñeel ko hatta mbéte qabla lu jiitu an yulada ci muy ci ci ci ñu koy ci ci muy juddu fa yuladu bu ko defee mu daal ñu daal di koy jur mahfuzan mu nekk ñu aar fayataa jab bu ko defee mu yéemu rabbuna suñ borom min wu ci moom sat du am la xoo ñeel ko zallatan ak tarxiis am na ñu xam ne yàlla nii la leen def mooy ñoom bi ñuy judd yàlla dafa leen defal fàq bu mag nga xamante ne du ñu tàb bi tàb ci mooy yàlla wala boog euh, la maam dañoo naam duñ tàb bi ci mooy yàlla yu mag yi maanaam duñ ñu a bokkaale keroog moom la ñu wax Seydina Usmaan radiyallahu anhu gis ngeen naka jekk mësta nekk ku ku ci xërëm yi même ba avant l'islam bi avant yent bi saa salaam di di di woote naka noonu masuta naan sàngara loolu dafa am ci biir nit ñu yàlla may loolu dañuy juddu ci jamono ju lëndëm ju kii mais yàlla aar leen ba yu bon yi naka jekk duñ ci mës a dugg saa yuñ ci naree dugg sax yàlla day day def benn événement boo xam te ne mooy tax wala benn mbir bu leen di aar ba tax duñ ciy dugg. ñoo xamante ne dañuy juddu fekk laata ñuy juddu la leen yàlla jéggal loolu am na ci nit ñi am na ñoo xam ne xam nañ ko ci seen bopp am na ñoo xam ne xamuñu ko du tout te ñu bari duñ ko xam tamit. waaw laata ñu judd la yàlla jéggal ce qui veut dire ñoom bu ñu ñëwee garaaw voilà jéggal nañ leen ba pare. <coughs> voilà mais borom bi subhaanahu wa ta'aala dana leen di yiir ci bakkaar yi maanaam jëf yu bon yi yu mag yi voilà mooy comme li daloon yenn ci ansaar yi radiyallahu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa ne. yàlla jéggalal ansaari ak doomi ansaari ak doomi doomi ansaari ñooyu nga xamante ne dañuy judd fekk yàlla jéggal na leen wa minhum ak am na ci ñoom ñoo xam ne man koo xam ne yu baddilu day soppi allah bur yàlla sayyi'aatum seen ñaawte bi xasanaat mu nekk lu baax yu rafet nga xamante ne lépp lu ñu def ci lu bon ñoom lu rafet lay doon yàlla noonu la leen koy wàññile noonu la leen koy compter maanaam limal leen ko noonu la maanaam lu ñu def ci lu bon rek yàlla sopp ko mu def mu baax ah mooy ñi nga xamante ne euh, comme ñi nga xam ne noonu la wax ci sootul Furqaan wa minhum mu am tam man xaala koo xam ne xaala dana wax lawum ñe leen i'malu jëf leen ma shi'tum loo leen lu leen sopp jëf leen ko faqat dëgg-dëgg xafartu jéggal naa la kum ñe leen maanaam ngir sabab bi nga xamante ne moom lan def dafa am lu tax loo xam ne ci seen àdduna benn acte la ñuy def boo xamante ne xëy na sax ñoom bi ñu koy def bàyyi wuñ ko woon xel yàlla jaare fa jéggal leen lépp ne leen léegi def leen lu leen neex man jéggal naa leen moo tax benn jëf ju baax jar taxeet qaala wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam te loolu mooy comme masalan waa ñi muy wax ni ci waa ahlu badar laa àllal laa maanaam xëy na yàlla maanaam mooy ne yàlla de lii def na ko mooy an yakuna ne dëgg dëgg li am xat dëgg-dëgg ittala dafa fenk ala ahli badar ci waa badar maanaam da leen a sëpp mu ne leen i'malu eh, jëf leen ma shi'tum lu leen sopp fa dëgg-dëgg xafatu jégal naa la ko ñoon la muy wax ci nodd ba xadis boobu rawahu solo na al Bukhari mu Muslim fi sahih ma seen leer sahih wa Tirmidhi wa Tirmidhi wa Ahmad ibn ah, wabnu abi shayba abu bakar ibn abi shayba bayhaqi ah, wan nasa'i ñoom fi sunan al kubra wal hakim moom tamit solo na ko fi mustadrak fi mustadrak yi mooy wa ramazati junju na li sihhati yi ñeer ak wér wa sahhaha wéral na ko suyuti mooy imam bi wa ibn abi asim rahimahullah fil ahadi wal masani ci téeram boobu tudd noonu anil imam ali ibn abi talib karramallahu wajhahu ci moom la ko solo kaza naka noonu rawaw solo na ko ahmad imam ahmad ibn hanbal wa ibn abi shayba wa ibn ibn abi asim fi ahad al masani ba tey wal hakim ak wa ad-darimi wa ad-daylami wa sa'labi wal qushayri ñoom ñi ñëpp solo nañ hadith bi an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ahmad ibn hanbal moom tam solo na ko an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu anhuma wal Haakim imaam al-Haakim tam solo na ko wa sahhahu te wéral na ko an Ibn Abbaas masan Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma wal Haakim tamit solo waat na ko wa Tabaraani moom it solo na ko an Abdurrahmaan ibn Haatib ibn Abi Balta'a radiyallahu ta'ala anhu maanaam eh, ndax eh, ci événement bi mooy comme niñ ko xamee mooy événement bi eh, bu Seydina Haatib ibn Abi Balta'a radiyallahu ta'ala anhu li nga xamante ne moo ko daloon ba tax sóoratul Mumtahana wàcc ah événement boobu la nga xamante ne euh, lettre bi bu mu yabaloon yónnee ko waa Makka ci ne leen Yonent bi sallallahu alayhi mi ngi ñëw ah dana ñëw nangam nangam et cetera maanaam nangeen ngeen fagaru ba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónnee woon ñaari saxaaba yi radiyallahu anhum ngir ñu nangu leetar bi ci ndaw si. ba mu ñëwee Seydina Omar radiyallahu anhu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ma dagg bopp bi parce que kii naa fekk la. Ah, yonent bi sallallahu alayhi wasallam a dem dégg nga di di di di song dem ci waa Makka nar leen a song saa ñu ko koy yëgal di ko yëgal palaawu yonent bi loolu kii naa fekk koy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko déedéet bàyyi ko kii dafa fekke Badar ci la waxee wax ji voilà ne ko wa maa yudrika la'alla Allahu an yakuna qad ittala'a ala ahli badrin fa qaala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ne lan moo la wan ne maanaam lu la xanaa xamuloo ne ne dëgg lii nii mooy ne yàlla dafa sëpp waa Badar ni leen def leen lu leen neex man jéggal naa leen voilà <coughs> mu ne waa alal jumlati muñ doon tënk mbir mi daal fa ummatu rasulillahi xeet ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam jami'a mboolem seen maghfur ñu jéggal lañ la hum ñel leen fa'alu ak lu ñu def ma fa'alu moo xam lu ñu mën a def def nañ ko maanaam mooy Euh, moo tax amul kenn ci ñoom koo xamante ne nit ku gëm yàlla la bokk ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nopp mu nekk koo xam ne day dem sawara sax sa abadan loolu du am même bu doon nitu bidaa bu gën a mag ci nitu bidaa yi sax du sax ab sax safara bu defoon bàkkaar yi gën a garaw sax du sax du sax safara voilà moo tax yàlla da leen di jéggal ala kulli xaal fa anil abbas jëleen ci sulami abbas ibn mirdas as-sulami radiyallahu ta'ala anhu rasul nag ndaw li yàlla sallallahu alayhi wasallam daa woon aysata radiyallahu ta'ala sayyida aysa na d daa woon a ashiyata waa arafa li ummatihi wala bokk ñaanal na li ummatihi ñeen xeetam bil maghfirati ci njéggal war rahmati ak yërmande fa aksara mu bari ak du'a ak ñaan ga maanaam mu ñaanal na guddik maanaam ngoonu arafa ñaanal na xeetam yi moom yent bi sallallahu alayhi wasallam ci njéggal ak yërmande ba pare mu bëri lu mu lu mu lu mu leen ñaanal fa ajaabahu mu tontu ko allah bur yàlla azza wa jalla maa gën a na am neqat dëgg-dëgg faaltu def naa ko wa ghafartu te jéggal naa li ummati ka ñeen sa xeet illa ba mu des man zalama ku tooñ ba'dhum lenn ci ñoom ba'dan leneen ni ci ñoom maanaam ba mu des daal ñoom ñii bu ñu tooñantee seen biir par contre loolu moom ñoom nañu xool nu ñu def nañu jéggalante mais li nga xam ne moo aju sama diggante ñoom man dinaa leen ko jéggal fa qaala mu ne rabbi yow sama borom innaka naka yow day qaadirun ko am kàttan nga an taghfira ci nga jéggal li zalimi ñeel aji tooñ bi watu si ba te nga yoolal al mazluma kañu tooñ xayran lu gën min mazlamati yi ca lañ ko tooñ maanaam yàlla yow am nga possibilité boobu jéggal ki tooñ ba pare fay yoolal ki ñu tooñ li gën li nga xamante ne moom lañ ko tooñ moo tax falam yakun nekkut fi tilkal asiyati ci góor googu ngoon ngoonal illaa lu dul saa loolee falamma ba nga xam ne kaana nekk na minal xadi ci ëllëg sa daa ci la woowaat xadaatal musdalifa maanaam te euh, euh, subag musdalifa ga fa aada mu daal di wëlbatiku yàddu oo di wooli ummat di ñaanal li ummat yi ñeel xeetam falam yalbas saxul annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam an tabassama ci mu muñ fa qaala mu ne ba'du ashaabihi le ñenn ci saxaabaami radiyallahu anhum daan ya rasulullah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi bi abi anta wa ummi Euh, maa ngi giñ di ma ñu ngi giñ di jël di la jëndee suñu ndey ak suñu baay daxekta reeta maanaam reega fii saatin ci waxtu woo xam ne lam takkun nekkoo daanoo nekk tadhaku di reetaan fii haa ci moom maanaam ñoom dañoo daan topp mbir yeneen bi sa sa ba xam nañ heure sax yim daan reetaan ak yim doonu ree xam nga loolu loolu mooy vraiment dafay topp say mbir dëgg-dëgg ñoom dañ ko eh, subhaanallah waaye fa ma adhakaka ah, loo loo waaye lan moo la reeloo waaye adhakallaahu sin nag yàlla yàlla reeloo say bëñ maanaam yàlla nanga nga sax ci di ree daal waaye maanaam waaye lu la reeloo qaala mu ne tabassamtu muñ naa min aduwillaahi ci noonu yàlla bi iblisa iblis daal laay ree laay muñ maanaam damay muñ ngir iblis noonu yàlla bi xëy na ndax jamono ji nga xam ne alima xam na ne annallaaha naka buur yàlla azza wa jalla maa ngi ne te dana xat dëgg-dëgg istajaaba nangul na li ñeel na ñeel ma fii ummati ci sama xeet wa ghafarta jéggal na li zalimi ñeel aji tooñ ji ah ahwa dafa dafa mam mam yad'u di di di di woote bi subuuri ci alkande wal wayli ak toskere wa yaxsu te muy sotti ak turaaba suuf si ala ra'si ci boppam fa tabassamtu may reetaan nag ma muuñ nag mi maa ci li nga xam ne yas naaw moom la ko def jazahu ak maanaam naqaram maanaam ni mu naqar gi mu àndal ma maanaam ba tax muy doxalee nii man ma koy reedal ak voilà xam nga li yéemee bon xadis bi mu ne axrajahu solo ci nodd ba nodd ba axrajahu ibn Maaja wal ibn Maaja wal Hakim at-Tirmidhi moom wa Abdullah ibn Ahmad fi zawaa'id sunan wa ibn jarir ak tabaraani wal bayhaqi ñoom fi sunanihi ci sunanam wa diyaa al maqdisi ak dal wa abu ya'la ak ak ibn abi aasim fi al ahad wal masaani an al abbaas ibn mirdaas as-sulami radiyallahu ta'ala anhu voilà euh, Euh, xadis bii kon loolu lay jàngale maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñaanal na borom bi subhaanahu wa ta'ala jéggal xeetam ndax xadis bi wér na wala wérul nag loolu dese leer euh, ala euh, maanaam ci buntu ngëneel lañ ko waxe moo tax maanaam borom ko mu xadis dañuy faral di nangu xadis maanaam di di waxtaanee xadis boo xamante ne même bu fekkente ne amaan na wérul mais ci buntu ngëneel lay wax maanaam loolu ñoom danañ ko nangu di ko waxtaane hmm? Hmm. Euh, dégg moom mu ne kon bi borom bi subhaanahu wa taala maanaam nangulee yeneen bi sallallahu alayhi xew-xew bi maanaam ne ah léegi daal jéggal naa sa xeet bi même ñi tooñ sax jéggal naa leen pour ñi tooñ maanaam seen biir dinaa fay ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo tooñ dinaa leen fayal dinaa dinaa leen fay lañu leen tooñ lu gën lañu leen tooñ te ka tooñ ma jéggal ko euh, loolu am na ci xeet yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko yàlla defal euh, am na mbir yu bari nag yoo xamante ne pour def benn tënk léeg-léeg dañuy xam ne euh, léeg-léeg euh, ñu ne ci tariqa bi nangam ku ko def maanaam nangam dafa bokk ci ngëneel yi maanaam ci garantie yi ci nekk te bokk na ci masalan ki tooñ borom subhaanahu wa taala ab taalibi tijaan su tooñee kenn borom subhaanahu du ko fay du ko du ko jël ci ay tuyaabaam wala mu jël ay bàkkaar yi tooñ jox ko ko na borom bi di def subhaanahu mooy day jël kañu tooñ ñu fay ko la lañ ko yoreel duñ ko topp ci dara duñ ko tooñ ci dara waaye ci magasin yi ci xii trésor yi xiiwal yàlla la ko ko yàllay faye mais pas ci jëfi ki nga xam ne moom mooy ka ko tooñ wala ka mu ameel àq ka ko ameel àq ba wala ka ko tooñ loolu lay borom subhaanahu wa ta'ala defal taalibe tijaan sauf que loolu maanaam lépp loo leen dégg te loolu lu mat a bàyyi xel la lu ñuy wax naan euh, yii dafa bokk ci garanti yi lii bokk ci garantie tarixa beeg yooyu loolu taalibe tiijaan yi jagowuñ maanaam am na ci xeetu yeneen sallallahu alayhi wa ñoo comme par exemple ñi nga xamante ne dañuy jéggi siraat ci lu gaaw wala yu mel noonu loolu taalibe tiijaan yi jagowuñ ñay dem àjjana teel dem te duñu leen régler duñ leen kii loolu taalibe tiijaan yi jagowuñ ko sauf que taalibe tiijaan yi lanu am mooy ne le fait ñëpp ñu amandoo ko te kenn du ci ricc maanaam loolu mooy spécificité bi mais sinon ah jagoo mooy am exclusivité voilà maanaam le fait que euh, ñu maanaam mu am ñu amuñu maanaam le fait que ñoom ñëpp ñu amandoo ko te kenn rëccu ci le fait que ñu leen di régler moo tax li Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu mais sa man kese maa am sama mboolem taalibe yi ci lu amul benn exception ñu am ñu leen di ñu leen di euh, maanaam duñu leen regle maanaam ñu dugg àjjana ci teel te duñu leen regle régler duñu leen mbugal duñ xool seen dara loolu man rek maa ko am maanaam ñeneen yeneen sëriñ si mën nañ koo am ci ñenn ñi wala ñu am benn partie bi ci ñëpp te duñ am lépp lépp lépp. ci ñëpp mais loo leen dégg ñu ne lii de taalibu tijaan yi am nañ ko ci ngëneel xamal ne am ci xeetu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu du maanaam a layal la ngir ne ci xeetu yeneen bi sallallahu alayhi yeneen bi alxuraan wala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne loolu am na comme ñi nga xam ne dañuy wecc seen ñaawte fi def ko lu baax loolu alxuraan ko tudd am nañ loolu am nañ loolu naka loolu ñi nga xamante ne euh, dañuy teel a dugg àjjana wala boog seen bàmmeel yi kenn du leen fa laaj ngir ne maanaam loolu am na te loolu taali bi ci jaari jagowuñ ko ñi nga xamante ne bu ñuy génn àdduna dañuy am dañuy génn àdduna ak ngëm yàlla loolu daanaka moo fees xeet wi sauf que taalibe tijaan bi day xam ne moom da koy am ala kulli xaalis te borom subhaanahu wa ta'ala defal na ko ñu dul taalibe tijaan ñoo xam ne yàlla da leen di xamal ne yéen lii dina li ngeen ko am te loolu am na ndax borom bi subhaanahu ay ngëneelam ak i mayam kenn mënu koo tënk ci dara kenn mënu koo tënk ci groupe kenn mënu koo tënk ci dara di ci lenn waaye la fekk que ñoom ñëpp ñu amandoo ko ak yu mel noonu ak ay garantie yu extraordinaire yoo xamante ne tey masalan koo xamante ne euh, euh, dañ koy sauver ci sawara wala ñu sauvé ko ci ci mbon tiggaat jëmmam comme par exemple koo xamante ne euh, dafa nekk doomu ku dul doomu yoon ñu mën koo sauvé tëggaat ko jëmm ji sellaat ba mu nekk ku ku ku ku ku sell maanaam mën a approprié pour mën a am wilaaya yu kawe yooyu loolu am na ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala bu la mayee nga taseeg ñoom ci sa àdduna nga liggéeyal leen nga julli seen ginnaaw wala nga toog defal leen dara lu mën a doon yàlla da defal loolu maanaam nit ki nga xamante ne juddoowul ci yoon yàlla da koy mën a defal loolu ci jaare ko foofu mais par exemple loolu le fait ci taalib bi tijaan yi ñëpp mën koo amandoo loolu yooyu mooy spécificité loolu mooy jag jagle yi mais du le fait kenn bokk ci taalibu tijaani ba pare am loolu moom mooy jagle déedéet lii jagle gi mooy le fait que ñu mën ko amandoo foofu la jagle gi ne. xam naa insha Allah dañuy jëm foofu wallahu ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin